wasalaam fil baab ath-thalaathumia wa ithnaani wa sab'uun an abii hurayrata radiyallaahu anhu anna rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam qaala laqaabu qawsin fil jannati xayrun mimmaa tatlu'u alayhi ash-shamsu wa taghrub muttafaqun alayhi qaala al-imaamu al-haafidu an-nawawiyu rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ci chapitre bii di dernier chapitre trois cent soixante di wax ci li nga xam ne moom la boroom bi waajal mu kawe mi te yéegut waa aljana eh, eh, way ngëm yàlla yi ca aljana suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ xadiis mille huit cent quatre-vingt-sept mu ne woon wa anhu muy sayyidna mawlana abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu an an ilnabiyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal inna ahla aljannati la yataraawna ahla algurafi min fawqihim kama taraawna alkawkaba durriya algaabira fi lufuqi min almashriqi aw almaghrib ba ni mu jeexe walillahi alhamdu walminna tey ñu war a gis kon xadis bi muy 1888 mu ne waan abi hurayrata mu ngi jële ci sayyidina mawlana abu hurayra alhafidu alyamaniyu addawsiyu rahmatullahi alayhi wa radiya anhu ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama nee na qawsin waaw mu ne qawsin qaab mooy mooy miqdaar mooy dayoo lu qawsin lu toll ni benn demi arc arc mooy yooyu nga xam ne flèche yi nga xam ne moom la nit ki di kii ah flèche euh, rëbbkat bi flèche yi muy yor waaw qaabu qawsin mooy demi corde bi corde corde d'arc buum goog nga xam ne moom ngay xëcc moom ngay def flèche bi xëcc waaw lu toll noonee ah fil jannati ca àjjana xayrun moo gën mimma moo gën lépp loo xam ne jant bii ñu tiim suñu àddina bii mu ngi ciy fenk di ko leeral wa aw wa taxarub ak la nga xam ne buy somoom jant ba da ko fiy baax waaw wala buy soon na ko fe da ko fay ba waaw loolu lépp lu toll ni xaabu miqdaaru qawsin fil janna moo ëpp doole loolee waaw moo gën loolee allahu akbar mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaamu ah al imaamu Buxaari na ko noon imaamu Muslim rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo euh, bon hadis bi nag laaj bi mooy est-ce ñoom ñaar ñoo ko solo ñu ne la noo affaire bi sax mooy li imaamul Buxaari imaam Muslim solowu ko waaw lii euh, foog naa imaamu Nawawi euh, mooy def defle la amaana hadis Seydina Anas bi waaw boobu muttafaqun alayhi la te mu niroog lii li muy wax. waaye parce que yonent bi alayhi salaam euh, Seydina Abu Hurayra da cay teg wa qaala dane la qaab dane moom an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala la qaabu qawsi qawsin fil jannati xayrun mimma tatlu'u alayhi ash-shamsu wa taghrub wa qaala la ghadwatun aw rawhatun fi sabilillah xayrun mimma tatlu'u alayhi ash-shamsu wa taghrub voilà mooy lii la ci teg nii la ghadwatun am xëy waaw Allahu akbar waa aw rawhatun wala am ngont fi sabilillahi ci yoonu yàlla xayrun moo gën mimma tatlu alayhi shams ci li nga xam ne jant bi fenk na tiim ko wa ak la ga xam ne buy so fi la koy fekk fi la koy baax noonu la ko indee Anas ibn Malik radiyallahu anhu dinañ gis ne bokk nañu solo xadiis mel nii boobu mooy muttafaqun alayhi mais bii nii al imaamu muslim soloowu ko moo tax bu imaam ne muttafaqun alayhi hadis bi du muttafaqun alayhi waaw mimma tafarrada bihi al buxaari an muslim mooy daa bokk hadis yi nga xam ne imaamul buxaari da ci wéete wëlif imaamu muslim rahmatullah alayhi waa léegi kon keneen kana ko solo ñu ne ko sëriñam al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal jiitoon na ko dina ko ci musnad bi lu bari waaye naka noonu al imaamu abu isa muhammad ibnu isa di taalibi imaamul buxaari rahimahullah moom soloona ko al imaam ak al imaam ibnu maaja al qazwini rahmatullahi ala al jamii al imaamu al buxaari kitaabul jihaadi rahimahullah wa siyar baabul gadwa war rawha fi sabiilillah hmm? mu ne haddathana Ibrahim ibn al-Mundhir mu ne nettal nañu suñu sëriñ di Ibrahim ibn al-Mundhir ibn Abdillah ibn al-Mundhir ibn al-Mughira ibn Abdillah ibn Khalid ibn Hizam ah al-Hizam ibn eh, ibn Hizam ibn Khuwaylid ah gisoon nañ kan lañ gisoon xam nga bii weesu gisoon nañu benn mbokkam Ibrahim ibn al-Mundhir mi mooy al-Hizam yi biñ gisoon bee weesu nga xam ne moom surtout muy al-Mughira al-Mughira hmm? Euh, nga xamante ne nii moom euh, mbokkam la ñoo bokk maam mooy moo tax ñu leen di wax ne al-Hizaami ndax Xaalid euh, ibn Hizaam ñoo bokk même maam di frère ki nga xamante ne mooy kële frère Hakim ibn Hizaam moom mooy maamam voilà mooy seen maam Abu Ishaq ci Ibrahim wala Abu Ishaq al-Qurashi al-Asadi al-Hizaami al-Madani génn na l'an 236 rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Muhammad ibn Fulayh mu ne nettali suñu sëriñ di Muhammad ibn Fulayh ibn Sulaymaan al-Aslami Abu Abdillah ñi ne Xuzaa'i la al-Madani génnaat na cent quatre-vingt-dix-sept rahmatullahi alayhi qaala haddathanii abii Muhammad ibn Fulayh mu ne sama baay moo ma nettali muy Fulayh ibn Sulaymaan ibn Abil Mughiira Raafi' al-Xuzaa'i ñi ne Aslami la ñi ne Adawi mawlaahum Abu Yahya génnaat na cent soixante-huit rahimahullahu an Abdirrahmaan ibn Abi Amra non an an an Hilal Hilal ibn Ali mu jëlee ku ñu naan Hilal ibn Ali ibn Usaama al-Qurashi al-Fihri al-Aamiri mawlaahum al-Madani eh, rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a an Abdirrahmaan ibn Abi Amra mu jëlee ci Abdirrahmaan ibn Abi Amra Yasiir eh, eh, ibn Amr ibn Mihsan al-Ansaari an-Najjaari al-Muzani al-Madani al-Qaas kañ la gën a addina man la génnaat na loolu dajuma ko am nañu ne nag bon. jamono yeneen saa sallam la gane àddina am nañu ne déedéet euh, waaye am nañu ne moom mi sahaaba la ni Abdurrahman ibn Abi Amra al-Ansari wallahu ta'ala a'lam an Abi Hurayrata mu jële ci sayyidina mawlana Abu Hurayra al-Hafiz ad-Dawsi al-Yamani radiyallahu anhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala qaabu qawsin fil jannati khayrun mimma tatlu alayhi ash-shamsu wa taghrub wa qala la ghadwatun aw rawhatun fi sabilillah khayrun mimma tatlu alayhi ash-shamsu wa taghrub voilà nii la ko al imaamu al xaafidu an nawa al al al al Buxaari liñ la doon wax ne imaamu Seyna Anas xadiisam boobu nag moom mooy muttafaqun alayhi waaw te euh, fii nii bu dee ne am nga ak euh, bàyyi xel xadiis bu mel noonu di wax la gadwatun ah, ah, gadwatun fi sabilillah li gisoon nañ ci kitaabul jihaad yi gisoon nañ hadis Seyna Anas boobu waaw boobu moom gisoon nañ ko moo doon hadis mille deux cent quatre-vingt-huit waaw bi nga xam ne baabu fadlil jihaad foofu moom gisoon nañ hadis boobu muy ko mooy hadis Seyna Anas bi voilà boobu moom foofu lañ ko gisoon boobu mooy muttafaqun alayhi bi mu ne woon waan Anas imaamu Nawawi rahmatullah alayhi anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam la ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khayrun min ad-dunya wa ma fiha voilà loolu imaamu na uh, kii uh, nu mu tudd ah uh, muslim boobu moom soloo na boobu soloo na ko hadis bi nii am dafa ñëw ci yeneeni yeneeni kaddu yoo xam ne Seyna Anas bu dee bu Seyna Anas bi ah, <laughs> waaw boobu mooy mu tabaxoon alayhi biñ la doon wax di xam nga bañ koy gis duggu noon ci détail yi nga xam ne mooy riwaaye imaam al Bukhari bi surtout ak imaamu surtout imaam Ahmad bokk ak al imaam al Bukhari rahmatullah alayhima léegi nañu ko xool loolu dina a xam solo ci rawatina lëkkaaleem ak suñu bunt bi nga xam ne day nekk di wax li nga xam ne moom la borom bi waajal way ngëm yàlla yi ca hal jana minhum léegi xool al imaamul Buxaari rahimahullahu taala imaam Muslim comme niñ la ko waxee léegi fàttale ko na gisoon nañ ko foofu ci euh, fadlul jihaad yi moom noonu la ko ëndee voilà moom noonu la ko ëndee ci li nga xamante ne nii mooy ci ni mu gàtte noonu mais xoola imaamul Buxaari rahimahullah nga xam ne euh, moom ni nga xam ne noonu la ko solowee ah bon wala nañ njëkk imaamu Ahmad sëriñam ah insha allah <laughs> benn la Oh, voilà voilà <laughs> al imaamu Ahmad mu ne musnadu Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne haddathana Abu Nadr mu ne nettali suñu sëriñ Abu Nadr di Hashim ibn al-Qasim ibn Muslim ibn Miqsam Abu Nadr al-Laythi mawlahum uh, al-Baghdadi al-Khurasani al-asl al-Kinani Abu Nadr rahmatullahi alayhi gane àddina 134 génn àddina 200 200 deux cent deux cent cinq rahmatullah alayhi qala haddathana Muhammad ibn Talha muy jële ci euh, euh, euh, li nga xamante ne nii mooy Muhammad ibn Talha al-Yamiyu muy Muhammad ibn Talha ibn Musarrif Abu Abdillah al-Yami al-Kufiyu rahmatullahi alayhi an Humayd mu jële ci Humayd ibn Abi Humayd at-Tawil al-Basriyu al-Khuza'iyu mawlahum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 di xaadimu rasulillahi alayhi salatu wassalam wa radiyallahu an sayyidina anas anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qaala laghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun xayrun min ad-dunya wa ma fiha wala qaabu qawsi ahadikum aw mawdi'u qidda iddihi qiddihi yaani saw sawtahu min aljannati xayrun min ad-dunya wa ma fiha walaw ittala'at imra'atun min nisa'i ahli aljannati ila al-ardi la mala'at ma baynahuma rihan wala taaba ma baynahuma wala nasifuha ala ra'siha xayrun min ad-dunya wa ma fiha Seydina Anas mu ne ne da sam nee na am xoot ab ab ab ab ab xëy am xëy ak gont ci yoonu yàlla ngir yàlla mais bu dee ci yoonu yàlla joo xam ne naa ak nifaaq la fa yóbbu moom tekkiwul dara naafiq yi dañ doon génn di ànd ak yonent way sa sam di dem xare ah mais lan leen jariñ dara <laughs> non mooy parce que am na lii moo tax jëfi mooy comme ku jóg di julli rek waaw yow du nekk julli nga mais mooy ku tax ngay julli est-ce que nit ñi wala bu fi nit ñi newul woon ak nangam ak nangam yooyu voilà déggtal gis tal yooyu lu tax <laughs> mooy kon am xëy akum am xëy akum gont ci yoonu yàlla xayrun moo gën min a dunya ci àddina wa ma fiha ak lépp lu na ci àddina wala qaaba wala qaabu qawsi ahadikum waaw mu ne li nga xamante ne mooy buum googee nga xam ne kenn ci yéen qaabu si mooy li nga xamante ne mooy arc bi buum boobu di nekk flèche bi buum bi biy téye flèche bi ah, loolu noonu kenn ci yéen mu ne wala aw mawdi'a qiddihi wala mu ne wala bërëb bi nga xam ne moom lay teg xidd xidd mooy lan mu ne yaani sawta mooy fi ngay teg sa yar waaw mooy yar bi ngay dàqee aw fas wala yu mel noonu wala bi ngay téye noonu xam nga ñun ñëpp xam nañ ne suñu àddina bi ñi yor ay fas yor ay gëléem yor ay mbaam ay yor yor ay ay ay ay ay ay ay eh, yar yuñ leen di dàqe yar yooyu fañ leen di teg ci kër gi nekkul fa gën a valeur ci kër gi tamit waaw mu ne nag yar waa ji yar bi muy yor rek fa mu koy teg ci àjjana moo gën xayrun minal janna xayrun moo gën minad dunya wa ma fiha moo gën àddina ak alaaxira <laughs> mu àddina ak ak li nekk ci biir àddina boobu walaw ittalaati xoolal mu ne walaw ittalaati te gis nga bu yuddu woon imraatun benn jigéen min nisaay ahlil jannati ci jigéen waa aljana yi ilal ardi ci suuf daal di fii pointe le bout de son xool fii suuf si univers bi ñu naan suuf la mala at ma baynahuma riha yi xam nga tudd nañ ko day feesal diggante mooy asa àddina bi yépp xetu parfum bu bu kenn masula masula xeeñtu moo fi xeeñ fap bay neex gas yi waay mais lii fan la jóge te d'un seul coup continent yépp bay recevoir lu tax parce que benn xuurul ayn moo xool fii moo xool fii <laughs> mu ne walla taaba maa baynahuma te ci saasi ah diggante asam suuf ak asamaan ak suuf léppay tey ci saasi benn day am mooy mooy atmosphère bi climat bi mooy climat bi dina neex boo xam ne masu fee am <laughs> wala nasifuha te li nga xamante ne mooy nasif nasif mooy lan mooy li nga xamante ne moom lay teg ci bopp bi mooy ximaar musóor walla bopp sër wala musóor bu muy teg ci boppam kenn ci jigéenu àjjana yi kese benn benn bu mu teg ci boppam xayrun moo gën fuuf minad dunya ma ne la ci hadina gii laa wax wama fii yaa mbooleem li ci ne non non waaw waaw wala xayrun moo gën minad dunya moo gën ma ne la hadina ak wama fii ak li ne ci biir Allahu <laughs> loolu moom garaaw na ko waa non loolu moom loolu lu garaaw la quoi mooy yow musóor bi nga xam ne moom la benn ci xóorul ayn di teg ci boppam rek moo gën àddina ak li ci biir <laughs> kon ñun vraiment àddina bi dañuy font quoi mooy kon zaxaarifu duniyaa yi bu la taxee mooy yàlla mooy tóor tóori àddina yi yow lenn mooy mooy yow waa fi muy teg yaram rek ca àjjana moo gën àddina ak li ci suuf ak li ci biiram yëpp waaye li nga xam ne xam nga xam nga ñii solu ñëpp fii mu ne femme bu solo bu nekk la gën a tedd ci li mu sol nekkul rek li nga xam ne moom la teg ci bopp bi moo gën a tedd <laughs> waaw bu dee tedd na day tedd ànd yéere ya nga xamante ne moom la àndal te buñ jëloon mu musóor gi teg ne jël yére yi teg nee yére yi ñoo gën a ñoo gën a ñoo gën a ñoo gën a euh, cher te ñoo ëpp wala eh. léegi nag mooy wala nasifuha ah moo la imaamul la hawla wala quwwata illa billah waaw musóor googee bi muy teg ci boppam rek xayrun min ad-dunya mooy ximaar mooy imaam al-Hafiz Ibn ne mooy ximaaruha waaw waaw xayrun moo gën min ad-dunya ci àddina wa ma fiha ak li nekk ci biiram imaamul Buxaari moom da ko di ci kitaabul jihaad wa siyar baabu al-huuril ayn voilà bunt bi nga xamante ne nii mooy wax ci huurul ayn yi muy jigéenu àjjana yooyu nga xam ne waxoon nañ la mooy bët yi day day yaatu la cay weex weex tàll la cay ñuul ñuul kukk waaw borom bi yàgg na leen décrire ci biir alquran xuurum maqsuratun fil xiyaam gisoon nañ ko ak wa zawajnaahum bi xuurin ayn yooyu yëpp ñoom la doon wax léegi ci bunt boobu la ko imaam ah al al al al al al indi ci kitaabul jihad fekk boobu moom lay wax ne mooy jihadkat bi eh, la ko borom bi waajalal biir àjjana di wax li yooyee léegi mu ne. fekk mu ne haddathana Abdullah ibn Muhammad imaamul Bukhari rahimahullah mu ne nettali suñu sëñ Abdullah ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Ja'far ah ibn al-Yaman Akhnas ibn Khunayf al-Ju'fi Abu Ja'far al-Musnidi al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullah génnaat na 229 rahimahullah qala haddathana Mu'awiya ibn Amr mu jëlee ci Mu'awiya ibn Amr ibn Muhallab ibn Amr ibn Shabib al-Azdi rahimahullah Abu Amr al-Baghdadi Euh, su al al al kuufi tamit al asl waaye Baghdadi law woon hmm, rahimahullah génn am na deux cent treize am na Abu Ishaq mu ne Abu Ishaq di Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Harith ibn Asma ibn Kharija ibn Hisn ibn Hudhayfa kii do kii hmm? mooy frère Uyayna mooy ma mooy mooy maamu kii Uyayna mel na bu neex mi Uyayna dañ ko gëj a gis sax waaw Uyayna ibn Hisn Xaarija ibn Hisn bi frère am mooy Uyayna ibn eh, Hisn ibn Hudayfa ibn Badr sayyidu waa Banu Fazara frère am bi di Xaarija moo doon ba mooy maamu Abu Ishaq bi al-Fazari rahimahullah ash-Shami al-Fazari al-Kufi ash-Shami al-Missisi yu génn àddina la 185 rahmatullahi alayhi an Humayd gis nañ ko sànq mooy Humayd ibn Abi Humayd at-Tawil rahmatullahi alayhi qala eh, mu ne wa sami'tu Anas ibn Malik mu ne dégg na Anas ibn Malik an nabi sallallahu alayhi wa sallam la rawhatun fi sabilillahi aw ghadwatun xayrun min ad-dunya wa ma fiha wala qaabu qawsi ahadikum min aljanna waaw mu ne qaabu qawsi ahadikum lu tolloog buum googee qaabu qaws waaw li nekk ci arc bi bu kenn ci yéen ca ajjana aw mawdi'u qiidin yaani sawta wala bërëbam ba muy teg li nga xamante ne nii mooy ab yaram xayrun ma ne sawtahu xayrun min ad-dunya wa ma fiha moo gën a àddina ak li ci biir walaw anna imra'atan min ahli al-jannati ittala'at ila ahli al-ardi la adaa'at ma baynahuma yaa ngi mooy bu xoolee rek mooy yow lumière yi dootuñ ko soxla te te mooy bu doon lëndëm la yaa ngi imaginer lool mooy kon kenn ci ñooñu ak leeram moo gën a foor leeru jant bi te du leer buy tàngal <laughs> waaw du leer buy tàngal waaw xam nga leeru weer wi du leer wuy tàngal moo tax leer weer wi du nekk pleine lune gars yi di ñàkk tooy kët naan way yow affaire bi daa tàng au lieu que jant bi bu defee noonu surtout jamonoy été day gars yi dañuy ñàkk tooy xët mu ne nag kenn ci xuurul ayn yooyu bu xooloon àddina bi féppay we féppay leer projecteurs yi dañuy mujj ruus ko dañuy am dañuy ruus <laughs> suñu projecteurs yi dootuñ jariñati dara waaw àll bi dina lëndëm ci leer nañ te du leeru jant bi allahu akbar ma ne walaw anna min ahli al-jannati ila ahli al la adaa'at ma baynahuma allah diggante fa mu xoole ba fop ba suuf fépp leer seen diggante wala mala'atu riha bii di diviser bii parfum bu kenn masula xeeñtu ci sa bakkan ci kaw suuf ba àddina amee ba may tukkee mooy xeeñ kaw suuf wala nasifuha ala ra'siha allah <laughs> waaw kon mu ngi nii akbar léegi kon hadith bi ah, mooy kon gis ngeen ne Seydina Anas bii li tax ñu taxaw ci mooy Seydina Anas xadiisam bii nag mooy muttafaqun alayhi voilà mais bu Seydina Abu Hurayra bii ñu nekk laysa bi muttafaqin alayhi loolu wax nañ ko léegi léegi allahu akbar ah lëkkaaleem suñu bunt bi mooy lan hmm? lëkkaaleem ak suñu bunt bi ñu ne la mooy buntu bii di wax li nga xam ne moom la borom bi waajal way ngëm yàlla yi ca aljana mu ñuy xamal ne gis nga aljana ni mu ëppee doole ni mu gëne suuf ni mu gëne fii àddina bi waaw ni mu gëne àddina bi dafa jéggi dayo xel manu koo xalaat ba di ko daj waaw borom bi yàgg nañoo walal aaxiratu xayrun laka minal uulaa gis nga àllaaxira yow pour wëy gëm yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ah waaye yow gis nga àddina bi wala aaxiratu gis nga bés bés pénc pour yow jullit bi xayrul laka moo gën ngir yow minal uulaa que kër gu njëkk gii di àddina waaw moo tax gisoon nañ eh, yeneen bi alayhi salaam ne woon euh, gis nga àddina bi <laughs> allahu akbar liy wane ak ak ak ak wàccam ak wàccam yi nga xam ne amul poids ci kanamu borom bi tabaraka wa mu ne woon àddina de bu doon ne am na law kaanat ad-dunya ta'dilu 'inda allahi janaha ba'uda ma saqa kafiran minha sharbata ma gisoon nañ ko hadith 470 baabu fadli zuhdi fi dunya allah <laughs> waaw wal hassi ala taqalluli minha sayna sahl ibn sa'd as-sa'idi abul abbas radiyallahu anhuma mu ne yonent bari saa saam nee na gis nga àddina bi law kaanati dunya bu doon àddina taadilu den nag kemmoo di yemmoo di xaw a indallahi fa yàlla janaaxa ba'uda laafu yoo xam nga yoo moustique xam nga moustique moustique amul poids moustique c'est très léger quoi moustique yoo laaf bi mooy bi muy naawe quoi yoo bi benn yoo benn laaf bi bu doon ne bu ñu ko pesé woon bu doon àddina tol na loolu ca yàlla ci kononte kon ab yéeféer du nekk biir àddina mu ko borom bi di ko fi nàndal kaasum ndox wala koppum ndox guuxum ndox du ko jox ndax amul solo ci àddi ci yàlla mooy laafu yoo sax moo ëpp doole fa yàlla lii nga xam ne moom la yéeféer yi nekk ci ay jaaxaan di mooy yàlla mu jaral leen ko muy àddina bu boo xam ne mooy àddina nag mooy àddina ñoom sinon bu dee way ngëm yàlla bi àddina bii àddinaam moom xam nga àddinaay yonent bay saa salaam àddinaay saxaaba yeeg ñun ñu baax ñi radiyallahu anhum ñooñu lool mooy àddina ju baax waaw boobu moom moo ëpp doole fuuf yooyu la waaye yow déggoo kon borom bi dina la amruka waat ci dund yonent bi alayhi salaatu salaam innahum la fi sakratihim ya'bahun wal asr waat ci dund googee waaw mais lii mooy addinaay euh, caaxaankat yi law kaanati dunya ak àddina yi mooy xéewal yi fi ne tax nit mu jaral ko muy mooy yàlla bàyyi fi yàlla topp yooyee na xam ne loolu amul solo fa yàlla ndax mu pesé woon lu toll ni laafu yoo benn kese borom bi du nandal benn biéefér benn guuxum ndox du ko du ko xéewale ndax amul solo waaw moo tax mu bàyyee ko yéefér yi waaw mu bàyyee leen ko ak fussaaq kàccoor yi nga xamante ne li nga xam ne mooy seenu moom lañuy ñuy topp mooy seeni caaxaat ak seeni bakkan waaw afa ra'ayta man ittakhadha ilahahu hawaa ndax yéemu woo xoolal ci xawlu gi yéemu yow sayyidina Muhammad yow way yàlla gi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne dafa jàppe soobu nenam waaw yàllaam ah, ki mu war a jaamu bakkanam moom kese fu mu ko ñor di moom lay topp waaw waaw mooy ne loolu àddina li ko ak allaaxira ëpp doole daa rëy borom bi yoneen saa saam di ñu ko jegeñal ne fi ngay teg jullit bi fa muy teg yaram bu muy yor fa mu koy teg ci àjjana moo gën àddina ak li ci biir waaw waaye arc buum ba dë- dë- buum bi buum boobu nga xam ne mooy nekk ci flèche yi kaaba xawsu bi bu kenn ci yéen ca àjjana moo ëpp doole àddina ak li ci biir teraangaay àddina yi nga amoon lépp lu fi di pale lépp lu fi di or lépp lu fi di jamaa lépp lu fi pierre précieuse lépp lu fi entreprise lépp lu fi kër lépp lu fi villa lépp lu fi ndox lépp nga amoon ko yow moom ko benn fi nit ki di teg ab yaram ad ad la addina euh, fële alaaxira abir ajjana moo gën loolu lépp kon li borom bi waajal way ngëm yàlla yi sawaay ñun xam nañ lan la kon kay wallahi bu waxee ci xadithul qudsi a'tadtu li ibadi salihin ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala xatara ala qalbi bashar wallahi loolu la <laughs> xadis 1884 fii ci buntu bii ñu ne waaw Seydina Abu Hurayra ne yonent saa salaam nee na borom bi nee na a'dadtu préparel naa waajalal naa li ibaadi saalihiin sama jaam yu baax yi maa loo xam ne laa aynun ra'at but masu koo gis wala udunun sami'at ah parce que borom bi moom kenn masu koo gis but masu koo gis fii ci àddina waxoon naa la borom xam-xam yi wuti est-ce que mas na koo gis Isra wal Mi'raaj déet loolu wuute la du ijmaa <laughs> waaw sinon ku dul moom. maa laa ay nu raat waaw ñu gis yàlla mooy li gën a màgg moo tax imaamu Nawawi jazallahu imaamu Nawawi rahimahullah hadis bi muy ci Riyadus Salihin di wax li borom bi waajal way ngëm yàlla yi mooy gis yàlla ndax loolu moo féete kaw lépp lu ñu mën a bànneexoo ci àddina ak alaaxira ak al biir aljana allahu akbar mu ne kon waajal naa sama jaam yu baax yi loo xam ne bët ma su gis nopp masu koo dégg waaw wala xatara ala qalbi bashar te masu la rot ci xolu bindeef allahu akbar waaw mooy yi nga xam ne nit day jàpp yii ñooy gën a doye di xaabu am na nit ki bu amee benn nekk ab ab chasseur wala yooyu euh, bu demee ba chasse ji ñëw mooy yi muy yooyu doon muy utiliser nga xam day dem ci kër jo fa nga xam ne léeg-léeg fa muy def ay bagaasam waaw nga xam ne du ko toppatoo sax léeg-léeg noonu lonk ko fa waaw def ko benn néeg boo xam ne bu xaw a délabré saa bu bëggee lay ñëw rek këcc fomp ñëwaat kii bu dee loolu noonu mooy buum gi kese xaabu xaws xaabu xaws ca àjjana moo gën li ja bi tiim jant bi tiim ak la nga xam ne buy so fa la koy ba mooy kon li borom bi waajal waa aljana loolu rëy la ja'alana allahu minhum insha allahu taala kon dañuy yem ni bii di ñëw ñu gis hadith mille huit cent